Abdul Ghani ibn Abdil Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Umdatul Ahkam min kalami khayril anami sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabu siyaam fi baabu sawmi fi safari wa ghayrihi an Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yazaalu nnaasu bi xayrin maa ajjalul fitr kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala mi wax ci téere bi ñu nekk ba léegi di kitaabu siyaam di téere woor ci li nga xamante ne mooy fanweeru buntu ba ñett mooy baabu buntu wa sawmi koor fi safar ci tukki wa gayri ak bu mel ni moom kon nag day xadis bi nga xam ne moom la ñu war a continuer tey mooy xadis bi nga xam ne mooy téeméer bi ak juróom-ñeent fukk nga xam ne mooy xadis numéro cent quatre-vingt-dix-huit al imaam mu koy jële ci ki mooy an Sahl ibn Sa'd mu koy jële ci ki mooy Sahl di doomi Sa'd as-Saa'idi radiyallahu ta'ala anhu annahu anna mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaal nee yazaalu du deñ ah, annaasu nit ñi bi xayri nekk ci yiw maa fekk rek ajjalu ñu ngay ji gaawe alfitra li nga xam ne mooy dogu kon mu ngi noonu ñu jàll ci xadiis bi ci degu di xadiisu téeméer bi ak juróom fukk ak juróom muy li nga xamante ne mooy xadiis numéro cent quatre-vingt-dix-neuf mu ne an Umara an Umar ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa idaa aqbala allaylu min haahunaa wa adbara annahaaru min haahunaa faqad aftara as-saa'im kon al-imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid rahimahullahu ta'aala muy wax ci hadiis bi mu naan Umar mu ngi koy jële ci Seydina di Umar ibn al-Khattaab di doomi al-Khattaab radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala rasuulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama nee na ida aqbala al-laylu min hahuna mu ne bu guddi gi daal di dëgmale di agsi jóge fii nii wa adbara mu dummóoyu wan a gannaaw annahaaru li nga xam ne mooy bëccëg gi min hahuna fii nii fee nee faqat bu loolu xewee moom dëgg dëgg aftara daal dinay dog mooy jamonoy dogu jot na dog jot na fa dëgg-dëgg aftara dog na ñi nga xam ne mooy as-sa'im ki nga xamante ne mooy ko mooy aji woor ji kon nag mu ngi noonu le léegi nag muy wax ci xadis bi ci tegu muy xadis bi nga xamante ne mooy ñaar téeméer bi di xadis numéro deux cent mu neen Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nahaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil wisaal qaalu radiyallahu anhum innaka tuwaasil qaal sallallahu alayhi wa sallam inni lastu mislakum inni ut'amu wa usqaa rawaahu abu hurayra wa aayisha wa anas ibn maalik radiyallahu anhum kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu taala muy wax kon ci xadis bi mu ne an Abdillah mu ngi koy jële ci Abdullah di doomi ki ñu gisoon xadisam léegi di Seydina Omar ibni Omar di doomi Omar radiyallahu anhuma annahu qaala moom de neena naha aayana naha terena rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam anil wisaal mooy di jokk koor woor dog jot nga ne damay continuer ba boo jokkale ko geneenu koor beneenu fan boole ay weer bañ a bañ ay bés yoo xam ne wala bés boo xam ne da ngay woor ba dog jotee nga ne yow dogoo da ngay continuer xëdd jot nga ne lekkoo da ngay continuer ba duggaat ci geneen koor loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf ko tere qaalu sahaaba yi radiyallahu anhum ne ko innaka ah yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tuwaasil ah yow dañuy gis nga koy def moo tax qaal sallallahu alayhi wa sallama ne leen inni man ah lii ngeen ne ndax ngeen may gis may jokk di def loolu inni man kat lastu nekkum ak mislakum comme yéen mooy maag yéen yamuñu dem man melu ma ni yéen inni ndax man ut'amu dañ may leel wa usqata dañ may nandal mu ne nag al-imam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala mu ne lii rawahu daal dina koy solo Abu Hurayra al-imam Abu Hurayra wa Aisha wa Aisha ak sayyidatuna Aisha wa Anas ibn Malik ak sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhum léegi al imam al-Maqdisi di jàll ci xadis bi ci tegu di xadis bu mujj ci buntu bi ñu nekk ba léegi muy xadisu ñaar téeméer bi ak benn di xadis numéro deux cent un mu ne wali Muslim rahimahullahu ta'ala an abi saidin alxudriyi radi allahu taala anh fa ayukum araada an yuwaasila falyuwaasil ila lsahar kon alimam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid rahimahullah mu ne wali Muslim ñeel na al imaamu Muslim rahimahullah an Abi Sa'id al-Khudri mu koy jële ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne fa Yonent bi alayhi salaatu wa salaam foofee lii la fa wax dane fa ayyukum dane képp koo xam ne ci yéen araada daal dinay namm an yu waasila mu jokk kooram ak beneen mooy di di di continuer xëdd jo dog jot da continuer kooku bu amee ku koy def fal yu waasil na jokk mbir mi ila saxar ba jël voilà mooy moom en tout cas na jokk bu doguwulit mu continuer waa na dem mais xëdd moom bu xëdd na xëdd bu ko defee mu daal di dog diggante mooy mu bañ am frontière diggante koor euh, euh, gi mu génn ak koor gi muy gi muy dugg nii kon daal na na na na jokk ba li nga xam ne mooy njël lii mooy julli ci bunt bi muy jàll nag ci xa ci bunt bu bees am na ci version yi ñu yor mooy hadith numéro trente mooy baab buntu numéro trente quatre baabu afdali siyaami wa ghayrihi baabu afdali siyaami wa ghayrihi an abdillahi bni amri bni al-aas uxbira rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam anni aquul wallahi la asuumanna an-nahaar wala aquumanna al-layla maa ishtu faqultu lahu qad qultuhu bi abii anta wa ummii qaala sallallahu alayhi wa sallam fa innaka laa tastatii'u dhaalika fasum wa aftir wa qum wa nam wa sum min ash-shahri thalathata ayyam fa inna al-hasanata bi'ashri amthaliha wa dhalika mithlu siyami ad-dahr qultu fa inni utiqu afdala min dhalik qaala sallallahu alayhi wa sallam fasum yawman wa aftir yawmayn qultu fa inni utiqu afdala min dhalik qaala sallallahu alayhi wa sallam fa sum yawman wa aftir yawman fa dhalika siyaamu daawud alayhi salaatu wa salaam wa huwa afdalu siyaam fa qult fa inni utiiqu afdala min dhaalika fa qaala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam laa afdala min dhaalika qaala al-musannif rahimahullah wa fii riwaayatin qaala laa sawma fawqa sawmi daawud alayhi salaatu wassalaam shatri dahr sum yawman wa aftir yawman wa anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna ahabba siyaami ila allahi siyaamu daawud alayhi salaatu wassalaam wa ahabba salaati ila allahi salaatu daawud alayhi salaatu wassalaam kaana yanaamu nisfal layli wa yaquumu thuluthahu wa yanaamu sudusahu wa kaana yasuumu yawman yawman wa yaftiru yawman wa kaana yasuumu yawman wa yaftiru yawman kon al-imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala muy indi xadis bii ci buntu bi muy xadis bu njëkk ci buntu bii nga xam ne mooy baabu buntu afdal siyaami li nga xam ne mooy gën ji ko wa ghayri yu mel ni moom mu ngi indi hadith numéro ñaar téeméer ak ñaar muy hadith numéro deux cent deux mu ne an Abdullah ibn Amr mu ngi koy jële ci bi nga xam ne mooy Abdullah di doomi kuñ naan Amr ibn ibn di doomi al-Aasi di doomi al-Aasi dañuy wax al-Aasi dañuy wax al-Aas mooy al-Aas ibn Waa'il as-Sahmi nañ ko fan yële annahu qaala Abdullah nag al-Aasi di doomu Sayyidina Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma moo ne uxbira daal dinañuy xabaare de rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla li dañ koo xabaare ci samay mbir ne ko ne ko nag inni sallallahu alayhi wa sallam inni man kat abdallah aqulu maay wax wallahi waat naa ci yàlla ne la asuuman na waat naa ne dinaa woor annahaara li nga xam ne mooy bëccëg gi wala aquuman na ta waat naa ne dinaa taxaw allayla guddi di ko julli maa ishtu fekk maa ngi dundu fekk yàlla ak may ma dundu moom lii ma waat laay def faqultu la léegi mooy dañ ko ko wax yonent bi alayhi salaatu salaam dañ ko ko waxee daal di wul doyloo rek ne wax nañ ma léegi mu ñëw rek daal ne ko yow lu tax ngay wax la non da ko woolu te ki ko waxoon ci yeneen riwaay mooy baayam ci boppam moo dem waxoon ko ko bi Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woolu doom ji di Abdallah mi ne ko nag ndax yow yaa wax lii ah daw yaa wax lool lii nga xam ne moom lañ ma ne yaa ko wax léegi nee na fa qultu lool nag lay wax ne fa qultu ma ne lahu ma ne yonente bi alayhi salatu wassalam qad qultu dëgg dëgg de wax naa ko bi abi anta wa ummi lii de maa ko wax moom bi abi jënd naa la sama baay anta yow wa ummi ak sama nday fidaa naa leen bu jaroon ma fidaa u leen ñàkk leen ngir am la yow kese ma daal di koy def lool de maa ko wax alayka alsalatu wassalam qaal yonente bi alayhi salatu wassalam ne ko fa innaka la tastati'u dhalik ne ko dëgg-dëgg yow de manoo loolu mooy manoo loolu nga wax noonu manoo koo def de loolu du loo xamante ne nii looy man nga léegi nag fasum na nga woor <coughs> mu ne ko yow i fa innaka dëgg-dëgg yow la tastati'u dhalik ni Abdallah ibn Amr loolu manoo ko de fasum kon nag wooral wa aftir na ngay dog tànnal ci bés yi yu la neex nga woor ko tey walla yenn bés yi nga bañ koo woor waqum te nga taxaw comme que da ngaa wax ne da ngay taxaw julli guddi yëpp ah fekk yaa ngi dund wa doo ko man waqum deel taxaw di jullil sa borom wanam te day nelaw walla utal ci guddi gi loo xam ne da koy julli am yoo xam da nga koy nelaw wasum te na nga woor mina shahri ci weer wi mu préciser ko lam ko ne wooral tay dog mu leeral ko mbir yi ne ko wasum mina shahri thalathata ayyam ne ko wasum te na nga woor mina li nga xamante ne mooy weer wi thalathata ayyaam ñetti fan fa innal hasana weer wu ne yow weer wi dee ci woor ñetti fan fa innal hasana ndax li nga xamante ne mooy yiiw bi ashri amsaaliha borom bi da koy fula ni lu mu néew néew néew fukk ñetti fan mu ngi mel ni ku woor weer yépp ndax lan boo wooree benn fan fula di lu mu ndaw ndaw ndaw muy fukk muy diis nga woraat beneen fan mu fulandi ko muy diis di fukk mu nga wooraat beneen fan mu fulandi ko muy diis muy fukk mooy fanweeri fan a ngoog voilà mooy kon trente jours a ngoog kon nag mu ne ko may nal xasanata ndax yiw kat moom bi ashari amsaliha borom bi daf koy fulandi lu mu néew néew néew ba mu mat li nga xamante ne nii mooy fukki lu mel na ni ay kéemam yu mel nii moom mu ne wa daalika moo tax mu ne ko ta loolee boo ko defee mislu day mel ni siyaami dër ku li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy at mi sa dund bi yëpp ndax boo wooree ñetti fan voilà ci weer wi doy na yow bu dañ koy fula mu nekk fan weeri mu nekk fan weeri fan voilà muy trente jours kon yow weer wu nekk boo ci wooree ñetti fan day mel ni yow woor nga at mi yëpp qultu ala sayyidina abdallah ibn amr radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salatu wassalam fa inni utiqu afdala min dhalik ne ko ah man kat man naa lu gën lii nag mooy lu gën lii daal ëpp lii moom man naa ko qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko kon nag fasum yawman wa aftir yawmayn ne ko kon wooral benn bés ngay dog ñaari bés bu dee ne ñetti fan par weer yow lool nee nga mën ngaa def lépp loolu lu gën loolu mën nga def lépp lool kon nag léegi wooral benn fan saa boo wooree benn fan nga tëbal ñaari fan yoo xam ne doo ko woor nga dog qultu nee na ma ne ko ba léegi man ibn Amr radiyallahu anhuma fa inni utiqu afdala min dhalik ne ko man nag yonent bi alayhi salaam ba léegi man de man naa lu ëpp lii lu gën lii man naa ko qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko fasum yawma wa aftir ne ko kon nag léegi daal li ma lay digal kon mooy fasum yawma kon wooral benn fan wa aftir yawma nga daal di dog benn fan mooy kon deel woor benn bés bés ba ca tegu nga daal di dog di def noonu continuer ko fa daalika loolee lii ma la wax siyaamu Daawud mooy yu Seydina Daawud di nabiyullah alayhi salaam salaatu wa huwa ta koor gii ma la wax afdalu siyaam mooy li nga xamante ni moo gën ci koor yi léegi nag man riwaaya bi ma yor ci wàllu bind ñoom defuñu ko mais yeneen riwaaya yi électronique ak yeneen sax yoo xam ne te hadis bi noo nee la kon imaamul Buxaari rahimahullahu taala indi hadis bi bu téere bi ma yor ci wàllu umdatul ahkaam moom fii la yemale mbir mi ne bimu nee rek bimu ko loolu mooy siyaamu Daawud moom dane ko fa qultu nee na fa inni man de utiiqu daal dina dinaa koy man daal dinaay man afdal min zalik lu gën lii léegi rek mu dugg wa fii riwaaya waaye hadis bi continué na voilà moo tax yeneen version wu Umdatul Ahkaam yi dafa continué hadis bi comme ni mu nee ci Sahih yi ne ba ma ko nee yonent bi alayhi salaam bi ma nee lii mooy kooruk Seydina Daawuud alayhi salaam wa huwa moom afdalu siyaam moo gën ci koor yi fa qultu nee na dama ne ko inni man utiiqu afdala min zalik gën naa mën naa lu gën lii lu ëpp lii loo xam nga ci bi ma ci wàllu këyit waaye beneen bi ma yor ci wàllu ci yemul fii ci wàllu électronique ak yeneen yi ma gis sax ci wàllu Umdatul Ahkam te hadith bi non nee la ñëwee ci kitaabu sawm ci hadith si si si euh, baabu sawm ad-dahr comme ni ko Imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo nee na nag bi ma ko waxee loolu ne ko man mën naa lu gën lool mu ne fa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma laa afdala min dhalik ne ma nag déedéet amul nag bu gën lii mooy lii moom manoo ko dépasser mooy amul loo xam ne koor bopp lii nit lu mu mën a wan a wan a woor il faut moom lii moom ci lay yem lii gën mooy la manum bu mu lii voilà woor benn fan dog benn fan woor benn fan dog benn fan waaye kantaa tërëx rëx boole lépp loolu déedéet loolu amul lu ko féete kaw kon nag mu ngi noonu le léegi nag kon alimam Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ne wa fi riwayatin an qaal mu ne anna wa fi riwaya am na ci benn riwaaya boo xam ne moom qaala dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam de dane laa sawma fawqa sawmi daawud dane foofale ci beneen boo xam ne la ñu soloowe hadis bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa ne laa sawma amulu koor fawqa sawmi daawud amul koor bu féete kaw mooy lii nii ma la wax weer benn fan juróom na fan amul looy def lu baax ci koor lu ëpp boo da ngay def lu ëpp loolu déedéet fawqa lu ko féete kaw saw mi kooru Daawud di Seydina Daawud alayhi yàlla na nekk ci kawam assalaamu julli yàlla ci jàmmi borom bi tabaaraka wa taala wasalaamu ak ay ay ay ay julleem ak sëlmalam kon nag mu ne loolu mooy lan góor googu chatri dëhr mooy xaaju dundug nit ki mooy da xaaju at mi voilà ndax boo ko defee woor benn fan dog benn fan doo kooku lu mu am ci at après kooku day mel ni moom xaaju dundam da ko doon woor bu dee at mi tamit day mel ni moom daa woor xaaju dundam voilà kon mu ngi noon xaaju dundam mu ngi mel ni moom li nga xamante ne bi mu ne ko sum na nga woor yow man benn fan wa aftir na nga dog yow ma li nga xam ne mooy beneen fan mu ne wa anhu annahu qaal mu ne jële nañ ba léegi ci seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neena inna ahabba as-siyaami ila Allah mu ne inna ahabba dëgg dëgg li nga xam ne moo gën a sopplu as-siyaami ci koor yi ila Allah borom bi tabaraka wa taala siyaamu Daawud mooy kooru Seydina Daawud alayhi salaatu wa salaam wa ahabba salaa te li gën a soppulu ci façon julli yi naafila yi ila Allahi fa borom bi tabaaraka wa taala salaatu Daawud mooy naafila ak julli naafila bu Seydina Daawud alayhi salaatu wa salaam mel ni yonent bi saa saam nag di leeral loolee mu ne kaana yanaamu nisfal layl mu ne moom de nekkoon na Seydina Daawud yanaamu alayhi salaam doon nelaw taxaw nisfal layli xaaju guddi gi wa yaqumu muy taxaw mooy jóg di julli sulusahu li nga xam ne mooy guddi gi bu ñu ko xaajee ñetti xaaj ah benn xaaj ba da ko doon taxaw di ko jullee wayanaamu sudusa tey nelaw guddi gi bu ñu ko xaajoon juróom benn xaaj muy siis xaaj moom benn xaaj bi lool la doon nelaw wa kaana te nekkoon na yasuumu yawma doon woor fan wa yufti wa yaftiru ta doon dog ha nga xamante ne nii mooy fan kon nag mu ngi noonale kon affaire baa ngi ne lii mooy fi nga xamante ne nii mooy hadis bi comme ni mu gudde nii matal nañ ci sëkk kon yem ni bi ni ñëw ñu gis meneen hadis